ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu al fath wala fathu Makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañ fi jëm ci al xuduud muy daan yi di pen yi te li ñu ci dugaloon mooy xaadisatu almaratu almaxzumiya xaadisatu almarati almaxzumiya muy xew-xewu ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la dëkkoon keroog bi nga xam ne dafa fab ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax lam waxoon ci moom ñu ngi woon nag ci àttey pen yi gisoon nañ càcc waaye dañu ne woon dañuy gisaale yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci ne lii pen am na ci gisoon nañu li nga xamante ne mooy alxiraaba muy gaa yi nga xam ne ay agression yu garaaw lañuy def ci dëkk bi former seenu groupe di semer la terreur ci dëkk bi ditee nit ñi nelaw ak tamit seen alal yi ñoom di ci sax faat ay da ay bakkan léeg-léeg walla ji ci dagg cëru ñenn ñi ndax fab la nga xam ne moo ne ci ñoom waaye it gisoon nañu ginnaaw boobu li nga xam ne mooy xaddu ridda xaddu ridda mooy ki nga xamante ne dafa dellu ci diineem muy l'apostasie ak tey l'apostasie gisoon nañ ko ki nga xam ne moo ne woon maa doon jullit doonatuma ko tey nag incha allah ñett ñu dese woon ndax siis la woon euh, tey nag ñu war a gis bu mag incha allahu taala muy xaddu zina xaddu zina muy pen bi nga xam ne moom lañuy teg ki nga xamante ne nii dafa njaaloo bu ñu paree ci njaaloo nag am na bu jegeeg moom muy tuumaal nit njaaloo bu ñu paree kon ci xaddu zina dañuy gis xaddul fii mooy penu ki nga xam ne moom dana diw de wala ndaw si ne diw day njaaloo wala gis mas gis naa ko wala mas naa koo gis muy njaaloo wala waa ji njaalookat la yooyu yépp insha allah dinañ ci ñëw ba ni ñuy jeexale bi mujj insha allah léegi azina mooy lan ci langue en arabe azina huwa ad-day ad-diiqu mooy mooy ak xat-xat dañ naan zana shay'a wala zana shay'u bokk ida daaq buñ ne zana shay'u mooy ida daaqa ash-shay'u mooy bu xatee ci arab day tekki xat lu xat ak diiqu lu xat buñ nekkoon kon zana shay'u ci langue arabe mooy xat na mbir mi dafa xat euh. waaye dinañ wax zana ci arab muy tekki al fujuur mooy ne dañ ciy tekki oh. day tekki ci arab li nga xam ne taxul ci istilaax maanal istilaax yi bi nga xam ne moo tax ñuy wax fii dinañ wax lan mooy zina ci wàllu sharia nag bu nee zina en général lan la ci jublu muy njaaloo xam nga yonent bi alayhi salaatu wa am na foo xam ne xadiis boo xam ne da ngay tudd zina mais bokkul ak zina bi nga xam ne moom la gis nii muy xadiis bi nga xam ne mu ngi ci saxiixayni moom alayhi salaatu wassalaam mu ne kutiba ala ibnu aadama nasibahu min az-zina la maxaala al-aynaani tazniyaan wa zinaahuma an-nadar wal-udunaani tazniyaani wa zinaahuma al-istimaac ila axiri ma qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu mu ne bindal nañ doomu aadama bi de mooy buur yàlla dogal na loo xam ne xat man fokk mu am ala ala aadama ci doomu aadama bi nasibuhu min az-zina li nga xam ne mooy part bi nga xam ne moom la am ci njaaloo mais njaaloo bi bokkul ak bële bi ñuy waaye wax ci kanam mu ne man dajaas lool lu yàlla bind la mooy lan ne ni ñaari bët yi mu ne ñaari bët yi dañuy njaaloo seen seen njaaloo mooy lan mooy bu xoolee loo xamante ne nii awra la jum warul a xool loolu mooy njaaloo wi ñaari bët yi xam nga ne loolu taxul ñu naan loolu taxul ñuy wax fi kenaan loolu dafa am pen léegi ku fi xoolati awra joo war a gis wala ku fi xool ci yeelub jigéen wala góor jigéen bu gis eh, biiru góor wala yu mel noonu ay wa na ñëw ñu dóor ko ay mbir oh, loolu xam nga loolu taxul ñuy wax moom waaw waa ju fi gisati ndaw yar yu bari kon de yar yi daanaka ñéppay am yar eh, surtout suñu société yi nga xam ni ñoom moom daanaka muuraay moom bi sharia yi wax moom moom boobu ku ko def normalement sax moo naqaree gis ak col gi muy àndal ñenn ñi dinañu muuru waaye de lañuy sol ay yu seere kese la te léeg-léeg yu seere yi moo gën a attirant sax yi nga xamante ne nii yaramu ne la nit ki def waaw kon mu ne ah, bind nañu ci doomu aadam bi xaduhu nasibuhu min az-zina la mahala du deñ du jaas ñaari bët yi dañuy njaaloo seen njaaloo mooy gis dañuy njaaloo seen njaaloo mooy xool bi ñuy xool mooy xool bi nga xam ne moom lañuy xool mooy xool loo xam ne awra la bu la sa boroom waxoon nga nëbbu nga xool qul lil yaghuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxal ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi ñuy daldi sàdd seen xef yi te ñuy protéger li nga xam ne di wattu seen pëy yi ak seen awra yi loolu la mi la wax wa qul lil mu'minati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna na pare la wax ci jigéen ñi mu ne nag kon ñaari bët yi mooy buñ xoolee lu ñu warula xool loo xam ne sharia da la xaraamal nga xool ko mu ne ñoom nag seen njaaloo mooy xool mu ne waaye du ñoom ñaar rek wal udunaani ñaari nopp yi tamit dañuy njaaloo seen njaaloo mooy lan mooy dégg loo xam ne yow dañoo xaraamal nga déglu ñoo xam ne seen nopp yi ay son kese lañ ciy déglu walla iyaadu billaah ñu naan day day day forger intelligence ak day day day day adoucir les mœurs xam nga loolu waxi caaxaan yooyu ñu woowal la ay gaañ ni ay spécialiste lañ ci wàllu musique ñuy wax waxi caaxaan yoo xamante ni bil ghuduwi wal asaali muy tentamaar gu ñuy ray seen nopp yi te lor ku dëgg waaw mooy kon walla ngay déglu jëw waaw ngay déglu jëw naan man daal en tout cas man du jëw déglu jëw wala ngay yëddu ay nit ñuy wax bëgguñ ko leen wax nga ñëw teg sa nopp ci kii bi di leen déglu waaw walla nga enregistré nit ci lu mu yëgut loolu lépp mu ne ñooñu nag seen njaaloo nopp yi mooy loolu waaw mu ne làmmiñ tamit day njaaloo njaaloowam mooy wax wax ju ñaaw ak wax joo xam ne kenn wax loo wukk kon ñu gis ne mu ne loxo yi tamit wal yadu wala wal yadaani tamit parey ñoom it noonu la ñuy def da dañuy njaaloo seen laal njaaloo mooy laal mooy laal jël sa loxo teg ko ci loo ko warul woon a teg waaw muy tegu wala ngay laal ak a jël loo warul woon xam dafa xaram nga laal ko wala nga jël ko hein mu ne tànk bi it noonu la moom ak njaaloo mooy lan mooy dox gi muy dox ci loolu le ci loo xam ne lu yàlla xaraamal la mu ciy dox di jëm mu ne wal qalbu nag yahwi wa yatamanna xal na xol nag mooy am ay ay ay ay ay pan ay passion ak i mébét loolu lépp nag mu ne nag wa yusaddiqu zalika al farj aw yukadhibu li nga xam ne nag moo koy dëggal wala mu weddi ko mooy li nga xam ne mooy pëy bi li nga xam ne mooy pëy bi moom moo ñëw dëggal mbir mi waaw moo tax affaire yi ay processus la caay-caay yi ngay gis yëpp ay processus la moo tax la waykatu arab ba doon wax naan nadratun fabtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa liqaa'u fa fa maw'idun fa liqaa'u loolu moo am caay-caay gu ne ci yii lay tàmbalee nadratun gis ah waa ndaw si moom nga apprécier yi de moom nadratun moo tax mooy jumu xeeju seytaane bi muy njëkk sànni ci xolu jaam bi waaw nga topp di xool rek seytaane di la am nadratun boo gisee ndaw si mu gis la nga gis ko nga muuñ fabti saamatun muuñ gi mooy ubbil naa la man ngaa ñëw wax moo tax fa kala fa salaamun gaay fa salaamun bi moom mooy temps yi àddina baax mooy di ah, àddina tane <laughs> salaamun lan <laughs> yee di salaamun sax duñ ci jaar yees maan xam nga yooyu yees maan ak yooyu moom du nuyu moom <laughs> du lu kenn xam moom jaajëfa te waaye yow waaye waaye waaye gel bii mooy lan xam nga lool moom du nuyoo moom kon fa salaamun sawaay xam nga ne loolu mooy ba àddinay tane bu nuyoo amee nag fa kalaamun ñu waxtaan fa maw'idun ñu joxante rendez-vous fa liqaa'u ñu daldi dajalay xew di xew kon moo tax mu ne yii nii yépp nga xam ne cër bu ne da koy def te mu décrire ne lool njaaloo ci cër boobu da gis ne mooy fépp foo xam ne nit ki dépassé na li ko boroom bi ba mu koy jox cër ba la taxoon mu defal ko ngir di ko sante di ko ci jaamoo bu ko ci bàyyee bu bàyyee lool nag ba ciy def lu xaram lool mooy ak njaaloowam waaw léegi mu ne nag lii lépp kon wa yusaddiqu dhalika al ju aw yukadhibu mooy boo xoolee laal dox moo xool dox laal wax yooyu yépp nga def ko léegi nag liy dëggal mbir mi nag muy zinaa dëgg mooy pëy bi mooy ñëw dëggal lool mooy boo jàllee nag yéen ñaar bu ngeen jàllee en action mooy dëggal mbir mi wala moo koy weddi mooy mu bañ koo concrétiser kon ñu gis ne foofu kon ñu gis ne foofu li nga xam ne moom la zina di tekki foofu mooy yi bët yéeg loxo yeeg tànk yi def même bu dee ne tudd na ko zina fii bokkul ak zina bi ñuy wax fii eh, eh, xam nga mooy li nga xam ne li nga xam ne nag nga ne ma mais attends léegi ma ne euh, euh, mais ban relation la ak xat-xat am ak li nga xam ne mooy zina gii nga xam ne moom lañuy gis ñu ne la bul bul bul bul yàkkamti ñu ne la bul yàkkamti nañu gis ginnaaw bi gisee lii ci gàttal parce que waxoon nañ la li de yi des nii dañ koy dañ koy dañ koy gaawal xaddu euh, zina mënoon nañu jëlal des jataay des jataay des jataay mais incha allah on fera tout pour mu jeex tey parce que maa ngi la doon wax naan la am na masala yu ñu dese am na yu ma fàttaliku mooy li jëm ci wàllu médd ak nan la ñuy rendee ci charia loolu lépp dañ ko war a gis ak li nga xam ne moo jëmoon ci diw yi diw yi ak masailul xiyal mooy masala yi jëm ci ci yi pexe xam nga xam nga yonent mi alei saatu salaam dane woon laanallahu yahuda dane yàlla rëbb na yàlla na yàlla rëbb wala sax yàlla rëbb na al yahuuda mooy yahuud yi ñoom bañ leen xaraamalee li nga xam ne mooy euh, euh, euh, yàppu mbaam dañ ko azabu jamalu mooy dañ koo def def ko def ko liquide waaw mooy graisse bi lañ jël daal di koy dajale après daal di koy jaay waaw mooy yow sharia tere la lenn ngay ut ay pexe ngir contourner la alwa masala xiyal tamit dinañu ko gis voilà xam nga doomu aadama moom nit ki léeg-léeg dam ay day am penchant boobu bu xamee ne lii dañ koy xaraamal mu xam ne manu koo def directement mu fexe it ut ay contournement de la loi loolu moo tax léegi nii façon njaay yi compliqué surtout bu ñu ñëw ci kitaabul bu yoon mooy ne ñenn ñi dañuy xam ne charia tere na lii tere na euh, par exemple intérêt dafa xaraamal intérêt ñu ne ñoom xam naa intéret bu rëy bi la intérêt bu rëyee la charia ndax loolu moom c'est c'est c'est extravagant quoi loolu moom vraiment way même nous sax ñun ñi xawul a gëm affaire yi sax mën nañoo mën nañoo d'accord man nañoo d'accord que ni waa c'est que intérêt boo xoolaatee ba ci biir moom ci koy subir war naa metti léegi nag ñun li ñuy def dañu lay dañuy def loo xam ne dañuy def loo xamante ni nii intérêt zéro virgule zéro un la ñuy defal ku ku ñu lebal rek lu toll noonu nga ñuy fay xam nga loolu sax simple na mooy intérêt baa ngi ci mais am na yoo xam ne li ñuy dëgg affaire bi yow ci biti nii da nga naan bi dagan na alors que boo duggaatee ba ci biir ndeke c'est déshabiller Paul pour habiller Martin waaw summi yóore bi nga joxoon Paul daal di koy jox Jacques walla Martin looloo fa am da gis ne dëgg-dëgg loolu moo fa am léegi Euh, loolu mooy masala yooyu dañ ko war a gis dañ ko war a gis te affaire bi mooy dafa yooyu dañu bari moo tax dañuy fexe li jëm ci zina yépp yépp yépp ñu wax ko léegi am na nag yoo xam ne kon dinañu ko sauter c'est normal mooy dañuy wax l'essentiel rek parce que newuñu ci kuuru fiqh bu ñu fàtte ne ñun ñu ngi ci siira voilà newuñu ci kuur boo xam ne c'est spécialement dédié jataay yoo xam ne dañu ko dañu ko teg ngir uniquement pour li nga xam ne mooy fiq du loolu kon nag zina nag ci ci ci ci ci ci ci sharia mooy maribu xasafatin aadami maghibu alxashafati xashafatil aadami bo fi farjin ah amdan fii farjin laa yaxillu la ah amdan shubhatin voilà mooy jël pëy ndaw si wala bo ku góor ki jël pëyam sexam dugal ko ci pëyu ndaw si mooy mu dool bi ciy dugg bu ci xasee nag dugg jeex na que man est-ce que waa ji après am na ci plaisir ak amu ci plaisir loolu moom du ci dara loo xamante ne nii mooy mu waa ji pëyam mu dugal ko ci awraay ndaw si ci loo xam ne moo ko tey te benn subha lënt-lënt amu ci boo xam ne tamu moo xam ne daganu ko pëy boo xam ne daganu voilà boo xam ne daganu ko te amul benn lënt-lënt am na loolu mooy li gën am na rek yeneeni façon yoo xam ne ay définition yi bon duñ ñëw ne par exemple am na luñ moo tax ma ne la bu doon kuuru fiq la par exemple dañuy gis Shafi'i yi mooy madahib yi ku nekk nan ngay définir affaire bi parce que loolu am solo la mais ñun dañuy wax li nga xam da ngay gis ne ñoom ñépp en mooy ne définition boo xam ne boo ko joxee bu ñépp ngi ci biir même bu dee ne doo jël en compte li ñépp wax kon loolu la mooy maribu xachafatil aadami fii far farjin laa yaxellu la hein amdan duuna shubhatin mooy pëyu waa bu dugg ci pëyu ndaw si ci loo xamante ni nii moo ko tey moo ko tey te pëy boo xam ne ah moom mooy ne daganu ko te amul benn benn lënt lënt daldi wu am te benn lënt lënt daldi wu am kon loolu la hein te loolu mooy pëy lañ wax nag mooy ci kanam moo tax dañuy wax ñenn ñi naan mooy al waqfu fii qubulin waaw mooy jote ci fi nga xam ne mooy pëyu ndaw si ak awraay waaj mooy koo xam ne noonu la demee ci gàttal loolu mooy ci wàllu sharia léegi nga ne ma waa léegi euh, boo ma mënee wuyu ci laaj bi mën a laajoon léegi xat gi ab diiqu ndax danga ne az ci arab étymologiquement mooy ab diiqu te xam nañ ne dina am relation moos ak almaana shar'i ñu ne la ëskay waaw ñu ne en bi mooy lan entre xat ak njaaloo ban relation la am ni ko sharia xame mooy ndax waa ji bu ko xasee def mooy jaam bi jullit bu mase bu xasee def loolu hein mooy ne commencé xatal na boppam ba nga xam ne ci ay bàkkaar xam nga bàkkaar day xatal nit teg ko ci embarras waaw moo tax euh, ma ma'na al ism ma ma'na al bir bi yeneen time alay saab saab naan istafti qalbak al ism mooy lan mooy loo xamante ne sa xol bi lay dal ba pare nga bañ nit ñi gis ko ndax yow ci sa biir xam nga ne baaxul mais doo bëgg nit ñi gis ko waaw waaw mooy ne wa nit ki nag bu defee bàkkaar ndax en fait nit ku def bàkkaar nii mooy day changer day changer li nga xam ne mooy mooy kiiwu nature nature bi day changer kiiwu nature bi day changer li nga xam ne mooy kiiwu nature bi moom lay changer moo tax loolu mooy loolu moom ci ci ci ci ci xat-xat gi muy ne mooy ndax xolam du du féex moo tax même boo gisee bàkkaarkat muy am lu ne ci wàllu àddina bul foog ne moom euh, viom dafa neex de ah non mais depression yi muy dund ak feebaru xol yi muy dund moom rekk ko xam ak dund lu mel ni moom waaw moo tax pervers yi ñuy bari alal ak di def caay-caay nit ñu jàpp ne ñii ñu ngi ci seen moo tax da ngay jekki lu mu man di am ci àddina da ngay jekki rek mu daal di xaru parce que il n'arrivait plus à supporter li nga xam ne mooy dund gi nga xam ne moom lay dund ci metti mooy xat googu xat-xat googu muy teg boppam ndax bi mu defee li ko yàlla tere loolu mooy diffé mooy lien bi am entre ak diiqu bi zina bi tekki benn mooy ndax dafa war lu muy tekki ci arab comme niñ la ko waxee sànq ah comme niñ la ko waxe sànq comme niñ la ko waxe sànq loolu mooy relation lien biñ am ak diix ak azina mooy bu ko nit ki xasee def teg na ci boppam ci xare waaw teg na ci boppam ci benn embarras bu teg na boppam ci embarras léegi nag buñ paree kon ci définition bi parce que dañu war a gaaw kon buñ xamee ne loolu mooy asina kon loolu mooy njaaloo mooy jote gu nit di jote ci ak ab koo xam ne ajnabiya la góor gi di daje di joteeg ndaw si ci loo xam ne ajnabiya la mooy étrangère la ci moom daganu ko ci loo xam ne moo ko tey te amul amul benn subha amul benn lënt-lënt xam nga yi ak a neexoon ñu man koo mooy subha yi par exemple nit koo xam ne dafa joteeg benn femme foogoon ne soxnaam la ko ah, loolu day am ah loolu mën na nekk imagine nit koo xam ne dafa voyage ndeke moom bi mu voyagé soxnaam moo dëkk këram ah xam na néegam xam na fi fi ñuy fanaan ñoom ñépp bi mu voyagé ñibbisi ñëw guddee fekk ku tudd ci lal bi di nelaw mu ñëw tëdd dal di moom ndekete du moom ndekete ndekete du moom nga ne luy ndekete du moom nga ne ah fekk ndekete bés boobu dafa dafa newul woon te ndaa ji yëgalu ko kañ lay ñibbisi ndekete ab xaritam la woon dafa am fu mu doon dem ne ko bu ko fu comme que comme que comme que euh, fii nii am na yenn avantage yi mooy kër gi dina mën a xool télé dina mën a kii mu fanaan fi en attendant muy ñibbisi moom bu fanaan mu foog ne moom la loolu mën na nekk bi loolu mooy par exemple loolu xam nga waaye dee ko tey tayu moo ko tey mais suba dafa am ndax ab néegam la fii néegu soxnaam la mu nit tëdd fi mu ñëw foog ne moom la mu eh, loolu suba la kooku kenn du ko nekk ay <laughs> viens ici aywa aywa aywa aywa aywa kaay ñu dóor la ay yar déedéet kenn du ko def dara parce que subha da ci am loolu du wax ji nga xam ne mooy ñu ne la te subha amu ci te tamit loo xam ne moo ko moom la neex mooy kenn forcé ko ndax en général gis nga pen yi pen yi nii pen yi ñu gis nii pen yi yépp sans exception li gën a te mooy waxu waa jumhurul ulama ci xanafiya yeeg shafi'iyya yeeg xanaabila yi te tamit wax la mu jële ci imam Maalik këne pen yépp bépp boo xamante ne nii forcé da cee am la tax waa ngi def ko kenn du ko teg waaw kenn du ko ko teg lenn nag moo man da ne mooy li nga xam ne te loolu waxoon nañ la ko ne la lool ci wàllu xisaas la mooy ku rey nit rey nit wàllu xisaas la waxoon nañ la sa bakkan ginu la foor bakkanu keneen waaw mais quant à peine wax nii hein quant nga xam ne penu bàkkaar yi ñuy gis yooyu moom Euh, te mooy yan mooy biñ gisoon ridda mooy apostasie koo xam ne dane moo tuuboon nekkatu ko xiraaba koo xamante ne ay agresseur yu yu yu nekk ci dëkk bi di semer trouble njaaloo ak tuumaal nit njaaloo ak naan sàngara ak sàcc loolu mooy pen yi loolu la yii nii yépp boroom xam-xam yiñ la wax sànq d'accord nañ ne bu dee ne dañoo forcer nit ki mu def ci benn kenn du ko teg lañ ko war a teg kenn du ko teg pen bi nit ku ñëwoon forcer nit ne ko hé jëlu bal njaaloolu diw mbaa ñu descendre ko sa bopp bi ah kooku kenn du ñëw ne waa yi léegi moom ba mu njaaloo we dañ ko koy teg parce que loolu defu ko loolu moo tax ci définition bi loolu am am dan am ci solo mooy waa ji moo koy tay ci de propre gré la ko def waaw kenn forcé wu ko moom la neex mu daal di koy def forcé wuñ ko dara moom la neex mu daal di koy def waaw kay moo tax yu ci forcé am bu booba nit ki kenn du ko teg pen bi ndax li alxuraan waxoon illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba mu des ki nga xamante ne nii dañu ko forcer te bañ koy forcer fekk moom bëggul woon loolu waaw bëggul woon loolu te yonent mi alayhi salaatu salaam dana inna allaha wada'a an ummati al-xata'a wan-nisyaana wa mu ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam buur yàlla de teggil na xeetam alxata li nga xam ne njuumte la mooy njuumte buur yàlla da koo teggil sama xeet mooy nit bu juumee def ba ba bàkkaar buur yàlla da koy jéggal wan nisyaan ak li nga xam ne nit ki dafa juum def ko lu dul noonu mu juum def ko wamas tukrihu yi ak loo xamante ne nii dañ leen cee forcer voilà bu ñu forcer nit ci yenn yi bu boobaa loolu kenn du ne aywa léegi kii na nañ ko ko dóor non non non voilà kon pen yi yool la ay loolu mooy li nga xam ne moo moo mooy ne moo tax ci définition mu am loo xam ne waa ji du ko te kenn du ko mooy am dan ci lu ko neex lay doon léegi nag bu ñu xamee loolu xam nañ luy njaaloo kon xam ne li nga xam ne mooy il faut subha du ci am subha du ci am yu mel noonu nit ku ku sëy benn femme foog ne soxnaam la loolu mën naa nekk wala koo xam ne dafa sëy benn soxna foogoon ne jaam mu jigéen bu mu am la alors que du moom tatayi ko mooy waxuma muy faire faire semblant moom taxul ñuy wax loolu lañ naan subha da ci am waaye tamit am na ci beneen façon subha mooy mariage boo xam ne maye nañ ko mais mariage bi niñ ko takkee baaxul te loolu am na yuñ ci tuddoon ne surtout Europe gii ni mu fi bare waaw koo xamante ne nii koo xamante ni nii moom ndaw siñ ko may hein euh, ndekete yoo ndaw si c'est bon daganu ko mooy parce que ndaw si ate la waa Sénégal nag ba nga leen woowee wala nga gis koo xam fii mu ne la affaire bi non loolu dara newu ci ñooñu ay chrétien ñoo ñooñu ay chrétien lañ alors que du ñuy chrétien léegi mu takk ñu takk ko muy jote mooy mu jàpp ne moom soxna la ñu may ko comme ni ñuy mayee ci l'islam alors que mariage bu mel noonu buur yàlla alquran reconnaître ko l'islam charia reconnaître mariage boobu mooy jullite ko ate mandane ndaw si ate la mooy du kitaabiya comme li gars yi jàpp ne français yëpp waa France ay chrétien lañ alors que loolu moom demewul noonu France fii ate yëpp ndaw si ne moom ate la bu yàgg yi gëmu ci dara moom daal baptisé woon nañ ko waaye yii yépp gëmu ci woon dara walla ba mooy koo xam ne sax dadul dul appliquer sax diine ji christianisme dara la ci rul kii kooku tamit taxul ñuy wax yooyu yépp mooy lool par exemple doom léegi waa ji takk ndaw soosu xam nga day ay doom sax loolu nikaax boobu dañ koy réparer mooy ne lu mel noonu kenn du ne waa ji kon yow yaa ko tey loolu ci nikaax suba la bokk mooy dafa am lënt lënt boo xam ne waa ji dafa foogoon na bi muy def lii la daganoon na alors comme li waa ji jaawale as ndaw ak as faam ndaw si tamit mën naa dal ndaw si mu jàpp ne waa yi nga xam ne mooy sëy moom ba boroom këram la ndekete du moom bu boobaa kenn du ne ndaw si yawit kaay ñu dóor la ndax lan subha da ci yàmb léegi nag bu lool leere mu des mais léegi lan lañuy ñuy xame ne lañuy mën a saxale ne njaaloo am naam déet dañ naan la bi njëkk mooy al iqraar mooy comme biñ gisoon bi ñuy gis ci jataay bi weesu mooy nit ki ne man ñëw ne man maa njaaloo man la ne man damaa njaaloo comme ni Ma'iz defoon sayyidina Ma'iz radiyallahu anhu saxaaba boobu ñëwoon wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu ne mais abika junuun xanaa yow da ngaa da mooy da ngaa manqué dof mu ne ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ko demal lu wax ba sonn mais mu ne ko déedéet kii wu ma defuma nii te tamit pleine conscience de cause laa lay wax lii ma lay wax dafa leer maa ko def ak ndaw sa nga xam ne dafa ñëwoon mooy ndaw sa nga xam ne dafa ñëwoon wax ko moom it loolu waaw yonent ma aleyhi salaatu ne ko dellul nga daal di jéggalu yàlla te nga tuub mu ne ko ma ne man maa ko def de waaw wax wax mooy loolu maa ngi sax ba mu njëkkee ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam après loolu dane ñu xool est-ce naanul am ku ñëw jege ko ngir fóon gémmiñ gi est-ce que kiy màndiwul yooyu yépp ba yooyu yépp dañee nag mu ne moom la ci lañ ko door a teg loolu kon mooy al iqraar mooy nit ki ñëw ne man maa njaaloo voilà mu ne xam naa ne man maa ko def léegi nag damaa bëgg xam naa li ci yàlla teg damaa ñëw nga seta ngir ñu teg ma pen bi yàlla wax waaw te loolu nit bu ko dalee li wax la rek li gën mooy même bu doon réewum sharia la mooy du ñëw ñu dóor ko pen yi déedéet mooy mu jéggalu tuub digganteem ak boroomam waaw le wax gaay naan ay su waaju dóor la ko fii wala alaaxira loolu xam nga yonent ma lay sax sax waxu lool ci hadiisu Sayyidina Ubaadatu ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu dane soit mooy ku def yenn ci yi lii lañ lay teg léegi nag bu bu dee teguñ ko ko fii mbir mi day nekk ci buur yàlla lay dellu bu ko neexee mu jéggal ko bu ko neexee mu daldi koy teg ëllëg waaw buur yàlla mooy masiya buur yàlla te boo jéggaloo buur yàlla nee na fu jéggalu ma jéggal leen moo tax yonent waaye saa saa ci ñëw ne ko man damaa njaaloo mu a ko demal nga jéggalu ji waa ji insister insister insister kon mooy mu seet yooyu yëpp est-ce que waa ji màndiwul est-ce que doful ne ko abika junun mooy bu doon tey bu doon ne psychologie psychologue yi jariñ nañ dara ah euh, bon foofu jariñ nañ dara si mais bu dee ne ngu juge bi gis na ne ñoom seenu njariñ dina fi baax ñu woo waa ji leen ñu xool psychologiquement xool waa ji la personnalité de waa ji wax loolu ñu xool ko voilà kon loolu la loolu nag amul nga ne nit ki ñëw ne man jaaloo ak diw yow bu boobaa diw kenn du ko yow yow yow lañ yow yaa wax moom moom yoonam new ci mooy buñ demee <laughs> non manuñu ñëw naan euh, nañ leen ko jàppi ndax waa ji nee na def na loolu nañ jàpp ndaw sa dóor ko déedéet bu dee ne dañoo laaj ndaw su mu ne sii sii wax na dëgg moom ñu xool bopp bu baax mu ne sii wax na dëgg bu boobaa waaw loolu jeex na loolu jeex na mooy leer na léegi nag bu dee ne bu dee ne ndaw si dana déedéet non non waa ji waxul dëgg kenn du ko inquiété naan nañ leen defi ay test ak na kenn du def benn test voilà kenn du ko def benn test waaye la jàpp teg ko liñ koy teg ndax lan moom moom rek ak ak reconnaître am leer na. mooy moom reconnaître na c'est fini léegi nag ndaw si dañ naan ko demal sa yoon bu dee ndaw si tamit moo ñëw wax lool nit man diw laa jaalool kenn du ne léegi diw par force na ñëw fi bu ñu laajee diw mu ne de waxul dëgg jeex na kenn du fi nekk di ko inquiéter dañ daan ko doxal nga ñibbi yow nag est-ce que tu yow tu confirmes li nga waxoon yow ndaw si mu ne sii même bu dee moom moom nee na du dëgg man ma ne dëgg la waa ji dañuy bàyyi ndaw si mu dem. kii boobu waaja kantaa waaji nag moom moom ñu daal di koy teg pen ku njaaloo ndax moom moo ko reconnaître voilà léegi beneen façon boo xam ne ci la ñuy loolu mooy bu njëkk bi bi nga xam ne ci lañuy ñuy mën a waxee ne lii sax na beneen bi mooy euh, beneen bi euh, dañ cee wute xam nga benn affaire dafa am te loolu li gën a dëgër sax mooy bii nii bokk ci li gën a dëgër li gën a dëgër mooy bii bokk ci mooy ndaw soo xam ne sëyul amul jëkkër du jàmb jigéen boo xam ne daa am ku ko moom ñu gis mu daldi ëmb nag hein waa est-ce que est-ce que ëmb bi rek day doy ñu ne ah kon kay baax na lii moom mooy wane ne dafa njaaloo hein <laughs> dañ naan li gën a dëgër moom hein li gën a dëgër mooy ne kenn du ko kenn du ko teg lu dul à condition à condition mu ne si mu wax ne mooy mu def iqraar ne man dañu ma hein euh, que ne dëgg la man maa njaaloo kon lool bu ci kaw loolu nag day rejoindre beneen wax mooy wax bi ñu jóge mooy ne kon kon daal affaire yi nekkete kon ab ëmb ndaw soo xam ne ab célibataire la célibataire nag waxuma koo xam ne dafa mësa sëy ba pare nekkub célibataire mooy mën na nekk ñaar ndax nit man na sëy ba tas mu ëmb alors que ca sëyam bu njëkk wala ko amee woon dafa yéex dafa yéex a kii rek loolu am na ah. si ñi nga xam ne dañ leen ëmb ay at loolu am na euh, xoolal ñun ki ñuy wax fii mooy ki ñuy wax fii mooy kan mooy ko ki nga xamante ne nii euh, moom masula sëy du tout mu àlli am ñu gis ko mu ëmb wala koo xam ne ci ci aada ak expérience li mu wane mooy nit ki ndaw soo xam ne dafa mës a sëy 2015 nag la la la la tas 2015 ba 2020 non ba 2032 amu fi amu fi takk fi kenn 2033 ñu gis ko mu ëmb boobaa moom mokkalee yem mooy ne ñoo yem ana amul différence amul différence léegi kon loolu euh, li gën dëgër mooy ne ëmb kese loolu daa doyul ngir du du du bu tax boo xam ne ci lañu naan léegi kii de lii ak njaaloom sax na déedéet parce que subha da cee mën a nekk waaw te loolu moom la jumhur wax mooy waxu xanafiya yi shafiiya yi te mooy li gën a dëgër ci ngiiru imaamu ahmad rahmatullah alayhi parce que gisoon nañ regl boobu alxuduudu mooy bi biñ la waxoon idra'ul xuduudu alxuduuda bi shubuhat waxoon nañ la xadis boobu ak li ci ne te lool règle la sax tudra'u shu mu dafa mujj nekk ab règle tudra'u alxuduudu bi shubuhat que Euh, pen yi dañ leen di teggi bu dee ne lënt lënt dafa am bu lënt lënt amee dañuy teggi pen yi xadiis bi ne teggi leen fegal leen pen yi bu leen ko teg bu dee ne lënt lënt dafa am mooy lënt lënt mooy loo xam ne possibilité yu bari da cee mën a am ndax mën naa nekk ne femme boobu noonu dañ koo foos ñaata day jigéen la fi ay nit forcé daal di daal di leen daal di leen ëmbal lool lool lool lool lool boo ko doon loolu li mu xew ni mu baree hein ko ñoo xam ne mooy ñii siif am pervers yi bari ci réew mi léegi dañuy fekk koo xam ne ku sañewu la ku baax ñu daal di koy forcer waaw loolu day nekk day nekk wala déet ñoo ñu comme que loolu possible na man na fekk ne tamit moom yëgul sax yëgu ko yëgu ko bii tuub mooy ndaw si man na koo bañ a yëg am na ñoo xam ne seen nelaw dafa xóot mais bu ñuy nelaw dara du ñu ko yëg dañuy mel ni ku faatu mais ma nit gu pervers man na xam ne ne ah soxna diw de la mel mu bàyyi ba muy nelaw comme que buy nelaw lu lu lu lu presque li muy sol day woyof ak loolu waa ji profité ci loolu joteeg moom te yóbbu ci dara waaw loolu mën naa am waaw mën na nekk joteeg bu lënt biñ la waxoon sànq mooy nit koo xam ne dafa jàpp ne kii soxnaam la parce que dafa fanaan kër këram wala néegam wala yu mel noonu ci loo xam ne. moom parce que jëkkër ji newu fi woon dafa voyagé woon mu ñëw entre temps jamono yuñ foowuloon dina ñëw wala mu nekk sëru sax mën na nekk sëru jabaram ah. mu ñëw seet si leen fekk jëkkër ji newu fi waaw mag ji dem fenn dem fenn moom mu toogal ko fa entre waa ji ñëw ba yeewoo daal di séet moom ba mu ba mu ñëwee ci guddi alors que du moom waaw te tamit nit mën naa ndax as jigéen mën naa ëmb ci neneen mooy mën na ëmb parce que spermatozoïde benn waay dafa agsi ci moom moo xam soit xaw ma ci ay ay serviette wala yu mel noonu loolu c'est possible mën na ama parce que yooyu dañuy am ak dund boo xam ne euh, ñaata soixante-douze heures xaw ma wala lu mel noonu bu ma juumul parce que la ma bu dee ne la ma ci euh, xamoon bon euh, du du leeratuma mais foog naa seen durée de vie mën na taxaw man na àgg foofu voilà mooy loolu mën na nekk mën na nekk loolu lépp nag te tamit dafa am yoo xam ne da ko ci saxaaba yi radiyallahu yu xew yoo xam ne day dëggal loolu que ne euh, ëmb kese moom taxul taxul ñu daldi ci ne diw ndaw sàngam dafa doon jaar mooy xoola euh, Seydina Omar radiyallahu anhu euh, imaam Abdurrazzaq as-Sam'aani day nettali na kon imaam al-Bayhaqi soloo ko soloo na imaam Abdurrazzaq ak imaam al-Bayhaqi ci sanad bu wér Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu dafa bind Seydina Omar radiyallahu anhu fekk daa am fu mu ko teew goloon ci réew yi ci gox yi ne ko bind ko ci ndaw soo xam ne dafa am da doon nelaw am ku ñëw daal di joteeg moom waaw léegi nag mu ne ko man ndaw si ñëw daal di koy wax wax ko Seydina Abu Muusa ne ko kat dafa am benn kii dama doon nelaw am benn waaye bu ñëw daal di joteeg man te man samay mooy ay nelawam dafa diis waaw nee na moom ndaw si ne ko man daal yëguma lu dul dafa mel ni damaa jékk rek yëpp mel ni ku dugal ah, safara ci sama biir mooy waa ji bi mu koy pénétrer dafa jékk rek yëg lu tàng jër xam nga loolu mooy yi nga xam ne parce que da koo forcer da koo bett nee na man daal loolu rek laa jékki yëg ah, léegi nag Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bind Seydina Umar ibn al ne ko nag mbir mi nag nii la demee waaw léegi dama lay laaj ndaw si nuñ koy def <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu ne bu dee ne lii nga wax nii la demee mu daal digle ne bu ko kenn teg benn pen waaw penu ko njaaloo bu ko kenn teg ndaw soos te moom comme ko xamul kan la xamul kan la mooy jigéen bu ñu siif ci lëndëm loo ci xam wala ku ñëw même néegam ubbi ko na guddi na muy nelaw mu kii ko daal di daw lan nga ci xam kooku kenn du lool possible na xew na jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu voilà te tamit ba léegi Seydina <laughs> Imaam Abdur Razzaq soloo na ci sanad bu wér am benn femme boo xam ne bu bari boo xam ne vraiment li mu doon jaamu yàlla jaamukatu yàlla dëgg la mu daal di ëmb te amul jëkkër amul loolu Seydina Omar radiyallahu anhu ne man daal li ma foog parce que ndaw si ak lii moom dafa contradictoire quoi mu ne man li ma foog mooy ne da doon julli ci guddi gi am benn waay bu bon ci pervers yi daal di ñëw bàyyi ba mu sëgg di julli mu daal di koy forcer daal di joteeg moom waaw mu ne moom loolu la yaakaar bi ndaw si ñëwee ñu wax ñëw ñu indi ko devant le ndaw si même li Seydina Omar ne man loolu laa yaakaar ne looloo loolu la ndaw si wax ne dama doon jaamu yàlla dama doon julli am koo xamante ni bi ma sujootee la ñëw daal di àgg sama kaw mu daal koy bàyyi mu dem voilà kon loolu la xam nga. xam nga ñu njëkk euh, am na ndax wax am na wax bu ne dañ koy euh, euh, day doy bu dee ne subha amu ci waaw bu dee ne subha amu ci léegi dañ leen naan nag lool nag moo daanaka lool moo mënu la nekk waaw loolu moo mën da nekk mooy fekk neewul maa def mooy subha yi day day possible subha yi day possible xoola ndaw sa nga xam ne dañuy nettali ne Seydina Abdullah ibn Abbas am ñu ne Seydina Ali la woon radiyallahu anhu ñu ne ndaw si dafa dafa dafa dafa sëyoon ba tas hein léegi mu daldi am doom ba tas ba ñu fase ko mu jeex affaire yi jeex après ay mois après mu am doom ñoon di ko Seydina Usman radiyallahu anhu mu ne kii dañ koy mooy preuve leer na ne kon moom dañ koy war a teg pen bi Seydina Abdullah ibn Abbas am ñu ne Seydina Ali la radiyallahu anhu mu ne yaa amirul mu'minin man ndaw si trouvé naa ko euh, ab sorte de de de de issue de sorte ci téereeb yàlla bi ah mu ne ko lan mu ne ko waaw ndax alxuraan da ne euh, nit ki nit ki. wa hamluhu wa fisaaluhu day nekk trente mois hein entre ëmb beeg lii salaasuuna shahra ak mooy ak fi nga xam ne fi muy ëmbe ak fi nga xam ne ci lay ci lay ferale mooy ndaw si fi muy ëmbeeg fi muy feral trente mois la hmm? am beneen aaya boo xam ne wa hamluhu wa fisaaluhu thalathuna shahran am beneen aaya bi mu naan euh, wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa alxuraan wax feneen ne ñaari waajur yi mooy waajur yi jigéen yi hein mooy yaay yi nañuy nàmpal seen doom yi ñaari at yu mat sëkk bu dee bëgg nañoo matal li nga xam ne mooy nàmpal gi mu ne ko waa léegi lii moom nan nga fi mën a jële ne kene lii luy dëgëral këne ndaw si nga xam ne daf ko da ndax ndaw si da en dafa fase hein biñ toogee six mois six mois lañ toog biñ ko fasee six mois la toog après mu daal di ëmb mooy mu ëmb mu waxuñ ëmb bi nekk loo xam ne biir bi ko mooy ëmb mu mu mu mu mu yëg ne mu ngi dóor léegi nag ëmb na nag waaw léegi mu ne ñaari aaya yii nag ñooy wane ne ñoom dañuy wane ne ndaw si kon euh, pen bi duñ ko ko teg mu ne ko nan nga nan nan nan nan la aaya yi wanee ne ndaw si lu ñu ko teg mu ne ndax entre trente mois yi ne fi lañ fi lañ koy ëmbe entre trente mois yim ne fi lañ koy ëmbe fi lañ koy fi lañ koy ferale mu ne trente mois la beneen aaya bi mu ne nangeen mu ne nangeen ngeen nàmpal douze mois kon douze mois non non non vingt quatre mois mooy xawlay ni ñaari at ñaari at mooy lan mooy douze plus douze douze plus douze mooy mooy vingt quatre douze plus douze mooy vingt quatre léegi vingt quatre mooy trente trent moins vingt quatre du six kon six loolu mooy lan mooy ne ndaw si mën naa nekk parce que ndaw si en fait dafa toog. diir bu yàgg pas six mois la toog ëmb dafa toog diir bu yàgg daal di door a door a door a door a door a mën a door a ëmb nii door a affaire bi door a feeñ ah. léegi nag mu ne ko ndax bu dee ne vingt quatre mois la koy la koy lañ koy nàmpal kon mooy possibilité wu mu daal di possibilité wu mu daldi mooy ne ndaw si mu ne ko six parce que boo jëlee vingt quatre trente moins vingt quatre hein da am six mois ndax affaire bi moo doon ndaw si euh, nan la mën a def euh, ci six mois voilà affaire bi loolu la woon. Euh, mooy ne ndaw si dafa ëmb dañ koo maye dañ koo maye mu def six mois daal di ëmb voilà affaire bi loolu la woon non six mois daal di jur laa bëgg a wax six mois daal di daal di jur <laughs> six mois la def daal di wasin lool nag affaire bi mooy ne ana naka la possibilité possibilité six mois mooy kii lu dul nekkoon kon dafa ñaalo woon avant ndax en général lañ lañ xam mooy neuf mois naka nag kon la ndaw si ma ne amee six mois ñu maye ko six mois mu daal démb kon kii mooy wane ne kon lekkoon dal mooy dafa waroon a jaalo avant muy sëy léegi nag ci la Seydina Ali wala Seydina Abdullah ibn Abbas selon bon wax yi que ni ci la waxee ne non lool c'est possible parce que aaya bi dane trente fi ngay ëmbee fi ndaw si ëmbee fi muy ferale doom ji trente mois la te am na ci beneen aaya bu mu ne na vingt quatre mois la ñuy xaw lay ni ñaari at ñaari at mooy douze mois plus douze mois ci la douze mois plus douze mois muy vingt quatre ci lañ koy ferale kon mooy boo mooy ndaw si c'est possible kon kon loolu dañuy wan alxuraan li ñuy wan foofu mooy kon nit mën nañ mën na ëmb doom wasin ci six mois ñu daal du koy bàyyi lool subha loolu ak subha la boo xam ne du leer boo xam ne bu dul woon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mbir mi dinañ ko ko teg kon loolu la moo tax euh, kon affaire bi lenn la ñaar rekk la mooy iqraar ci la ñuy xame ndax est-ce que bàyyi na mën naa am mooy est-ce que nit ki njaaloo am déet mooy mu ne maa ko def wala lan wala moom ay seede léegi nag seede yi mooy lan hein seede yi mooy la alxuraan wax seede yi mooy quatre la ñuy doon waaw quatre seede lañuy ñuy doon mënuñu doon deux du d'accord deux du dox bu dee deux kese deux moom du dox ah il faut que indi li nga xamante ne nii mooy ay seede yu leer seede yu leer ñëw daal wax mbir mi seede yu leer seede yu leer daal wax li nga xamante ne ne gis nañu te nag gis nañu waa yi ñu ñu summeeku ba si nekk noonu rek tafonte loolu doyu na ah non loolu boo ko fi waxee yow boo ñëwee dinañ la fëggiku yow miy wax lool dinañ ñëw ci alxanfu mooy après bii dinañ gis penu ki nga xam ne daneen diw day jaaloo loolu dinañ ko gis après mooy ne il faut ñu nekk ñoo xam ne ñeent lañuy ñuy doon li alxuraan ne wallaati yatiina alfaaxishata min nisaaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna buyut hatta yatawaffahunna al-mawt aw yaj'ala Allahu lahunna sabila suuratu nisaa mu ne ñi nga xam ne ñoo indi li nga xam ne mooy ñaaw kéef yi mooy li nga xam ne mooy ci sëy bokk ci seen jigéen ñi utal leen seede yoo xam ne seen kaw quatre seede yoo xam ne ñooy ñëw seede voilà mooy kon il faut seede yi makka mu nekk ñeenti góor laa wax yoo xam ne dañuy seede léegi gis nañ suuratul nuur lañ wax laa jaa'u alayhi bi arba'ati shuhadaa fa in lam fa id lam ya'tu bi shuhadaa fa ulaa'ika 'inda allahi humul lan moo dee woon mooy as ah, wu ifk bañ doon tuumaal Sayyidatu Aisha radiyallahu anha munaafiquuna wal iyaadu billaah ne dafa njaaloo suñu boroom ne lan moo teewoon ñu indi ñeenti seede bu ñu indiwul woon ñeenti seede ñooñu fa yàlla ñooy ñi nga xamante ne ni ñooy ña nga xam ne fa yàlla ñooy waxkatu lu amul yi voilà kon mooy lool la lool la ha ah. moo tax euh, Seydina kii Seydina eh, eh, eh, Ubaada radiyallahu anhu day day day dafa wax yonent bi alayhi salaam dana yonent bi alayhi salaam mais yaa rasulallah mais bu ma trouver sama soxna ak benn waay nag dama koy bàyyi ba mu indi damay bàyyi ba am ñetti ñeenti seede mu ne ko waaw waaw loolu la ah. mooy ne bu dee ne ñett ngeen bu dee ne ñett bu dee ne ñetti ngeen yéen affaire bi yéen ñépp la ñuy fëggiku voilà wala ngeen nekk ñeenti ñeenteel bi ñëw ne kii ne mais à condition loolu mooy ñu nekk ñeent mais nan lañ koy gise mooy comme ni nga ñu gis comme ni nga xam ne noonu la gën di dugge ci kuur di dugge ci gën ni pilon di dugge ci li nga mortier noonu lay demee nga ku nekk ne am ah noonu laa ko gisee gis ngeen loolu ni jafe loolu xam nga ne moos jafe naa man moom déggaguma ci benn histoire depuis ba ma dalee xam ne ba léegi ko boo xam ne nit dane dafa ne nit ki dafa njaalu indi ñeenti seede ku nekk ne moom gis na ku nekk ne moom gis na waa ji di joteeg ndaw si pëyu waa ji di dugge ci pëyu ndaw si comme ni pinon gën kuur di dugge ci gën lool la noonu la ay gis naa ñu nekk ak summeeku ba set di di di di yëngatu ci biir mbàjj meeg ñun ñent ñëpp gis nañ ko d'ailleurs juróom lañu woon loolu lépp boo ko waxee devant le juge yéen ñépp lay jàpp fëgg leen ni ku ñaar ñooñu mu bàyyi leen ñu dem seen yoon voilà loolu la mooy il faut kon ñu nekk ñeent ñu daal gis mbir mi gis gis gu reer te ñu nekk ay góor yoo xam ne yu am xel lañu te ñu nekk ay jullit ab yéeféer moom manu fee ñëw ngaan ñu ne leen yéen ñeent ngeen ñeent ngeen waroon indi ñu ne si ki ñu mujjeel mooy diw ñu ne diw mu ñëw muy ab yéeféer yow yàqu ngeen voilà mooy il faut ñu nekk ñoo xamante ne tamit ay libre lañu du ñuy nekk ay jaam du ñu nekk tamit ay jullit ñoo xam ne dañu leen xam ak perversité walla wax lu amul bu dee ñooñu la kenn du bàyyi xel seeni wax waaw waaye yoo xam ne moom kaddaab la moom bu dee dafa bokk ci gaa yi ñi ñi ne gis nañu kooku kenn du bàyyi xel waxam waaw ndax alxuraan dane fash wash wa ashhidu zaway adlin minkum waaw dee leen seedeloo ñoo xamante ne ñu maandu la ñaar ñu maandu ci yéen ñoo xam ne ay garçon lañuy doon ay góor lañuy ñuy doon ay homme lañuy ñuy doon waaw kon affaire bi loolu la ah. mooy il faut charte yi mu ko mu daal ci réunir pour beneen preuve bi nga xam ne à part mu ne man maa man maa njaaloo diw maa doon njaaloog moom loolu wax naa la diw moomu kenn du ko inquiété bu ñu ko laajee mu ne du dëgg jeex na kenn du fi nekk naan na ah, il faut chercher ko plus daa mel dafa nier kese non yow nag comme yow la na a possible nit ku ne man la mu dem ba ci biir ne du man loolu li gën a dëgër insha bu nit nee man la woon mu dem ba ci biir ne du man bu boobaa dañ koy bàyyi ndax qissatu Ma'iz bi radiyallahu anhu bi ñëwee reconnaître yonent may sasam def na lu ne ngir comme si delloo ko ngir mu rétracter mais sawaay bañ insister moo tax li gën a dëgër ci ñaari waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ne bu dee nit ki dane maa def laata ñu koy teg pen bi mu ne non non defuma parce que bon c'est des dama ko waxoon parce que sa bu boobaa kenn du ko def dara voilà ndax subha dugg na la fait que mu ne dootul man même bu dee ne waxoon na man la mais bu insisté ne man la ñu wax xool lu ne loo xam ne moo ko war a pousser mu avouer mu ne mel man la man la ñu wax dara dalul mais yow xanaa xamoo li xew mu ne si xam naa ko mais man la waxoon naa la partenaire bi ne moom la moom kenn du ko inquiéter waaw kenn du ko inquiéter ginnaaw bu ne man du man kenn du ko inquiéter léegi nag bu ñu xamee loolu charte yaa ngo kon il faut kon ñeenti seede beneen bi mooy mooy après iqrar bi nga xam ne mooy l'aveu mooy preuve bi mooy ay seede ñëw ñeent yu mat sëkk yoo xam ne ku nekk nee nga danga koo gis comme ni kuur di dugge ci gën te amul dara loo xam ne boo ñépp waxee ne noonu lañ ko gise kenn ki rek ci quatrième bi ne non man nag jotumaa gis loolu day mu ngi daal ci kawam mais gisuma loolu bu boobaa ñu ne yow nag yéen ñépp nag seen affaire màbb na voilà yéen ñépp seen affaire seen affaire màbb léegi nag ah mu nekk nag léegi te ñooñu nekk ñan ay jullit ay góor yoo xam ne ay jullit lañu benn yéeféer du ci bokk wala ab kitaab yi koo xam ne juif la wala yéeféer moom it yé euh, wala chrétien yi yéeféer la voilà loolu la te ñu nekk boroomu xel ñoo xam ne ñu libre lañ bu dee ay dof kenn ci ñoom ab dof la wala koo xamante ne nii àndul ak xalam wala ku màndi la kooku kenn du ko bàyyi ay xelam bàyyi xel waxam léegi nag bu lool leeree ana penu njaaloo mooy lan pen bi mooy lan peine bi mooy lan dañ naan la peine bi ça dépend ci ki njaaloo mooy kan ban statut la yor nga ne ma luy lool ma ne la statut bi mooy soit mu nekk koo xam ne masula sëy la ndaw si mooy mu nekk bikr koo xam ne masula sëy mooy masula xam mariage masula marié wu bu dee ne kooku la kooku té téeméeri yar yi loolu la alquran wax ndax azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda njaalookat bu jigéen béeg njaalookat bu góor bi fëgg leen dóor leen ku nekk ci ñoom téeméeri yar waaw loolu mooy ki nga xam ne masula sëy masula sëy laa wax de voilà masula marié moo xam waa ji ku góor ki wala ku jigéen ji léegi nag est ce que loolu rek mooy kii bi sauf que nag boroom xam-xam ne alxam alxuraan loolu mais sunna daa am lu mu ci yokk mooy wa taxribu amin wala sana mooy exilé waa ji un an dafa am xadiis yu wax yooyu eh, comme xadiis Seydina Ubaadatu ibn Saamit bi radiyallahu ta'ala anhu bi nekk ci saxiix imaam Muslim mune ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dana jël leen ci man jël leen ci man qad ja'ala Allahu lahun lahunna sabila mu ne buur jël leen ci man jël leen ci man buur yàlla bi defal na leen utal na leen wu utal na leen solution al bikru bil bikri mooy ki nga xam ne jildu mi'atin wa nafyu sana ki nga xam ne ñoom ay masuñoo sëy lañ ñu njaaloo ñooñu téeméeri yar lañ leen di dóor ba pare exiler leen un an exilé leen loolu nag moo tax hein am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne non seulement ki masula sëy buñ ko dóoree téeméeri yar dañ koy exilé dañu koy exilé par force ci peine bi la bokk waaw daldi ko koy yóbbu beneenum réew xam nga loolu ci xulafaa ur-rashidun yi dañ ko doon doxal waaw te loolu ku mel ni imaam ash-Shafi'i ak imaam Ahmad rahmatullah alayhim loolu mooy seen mazhab këne sii mooy lool ci la lool ci la euh, kantaa imaam Maalik rahmatullah alayhi moom ta kantal bi mu def dara bu dee jigéen la kenn du ko exiler góor rek mooy mën nañ ne moo ko wax bu njëkk bi benn la mais suuf que moom daanoo jigéen nag bokk ci bu dee jigéen doo ko exiler parce que boo ko exiler mooy yow danga koy gën a exposer mais imagine yow jigéen ko ni mu ak ni fragile nga exilé ko foo xam ne xamu fa kenn ab étranger la fa mais bu dee dafa dem am problème mu àddina dugg ko mais man nay def lool sax ngir ngir di mën a dund def ko métier mu ne kon kooku noon du ci bokk. léegi mu am beneen wax bu ne non non ci boppam moo ci dul am téeméeri yar yi day am waaye kenn du ko teg. kenn du ko exiler te loolu ku mel ni imaam alxasanul basri radiyallahu anhu loolu la wax léegi nag euh, li gën a dëgër lan moo gën a dëgër ci mbir mi lan moo gën a dëgër ci mbir mi mooy ne euh, dañ naan ñaari wax yu ci kaw ci dalil ñoo gën a dëgër waaw bu dee dalil kese ndax wax naa la benn xadiis léegi mais am na yeneen mais comme que dañoo bëgg pare léegi léegi dañ naan côté dalil ñu njëkk ñu ñoo gën dëgër la waaw te loolu ah mooy li nga xam ne moom la xadiis yi wax sauf ko euh, dafa am benn affaire mooy. Euh, dañuy bàyyi xel ci benn affaire mooy exil bi dëgg la mais dañuy xool est-ce que c'est approprié wala de mooy est-ce que bu ñu ko defee xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu am nay temps tamit loolu doon ne woon doo kenn du fi exiler kenn parce que boo fi dóoree mooy parce que imagine suñu jamono jii ñu nekk bu doon ne waa Arabie saoudite dañu ne fii ku fi njaaloot ci mamlaka bi comme que charia fii dox non seulement dinañ la teg penu ku njaaloo mooy dóor la yar yi bu dee ne sange koo xam ne masoo sëy ba pare daal di lay exiler exiler la ah un an jox la nag visa Portugal mais kon gaa yu bari exilé la gën <laughs> wala États-Unis mais am na ñoo xam ne sax dañuy kon gaa yi léegi moom utum visa bi gën gaaw ñenn ñenn ñi jaral na leen. mais njaaloo ji ñu dóor leen mu jeex après ñu ne ñu leen Las Palmas buñ demee dugg ci mbooy gi un an fan bu ma demee ci mbooy gi laa dugg nekk fa clandestin ba keramay samay affaire bi baax mooy bu mooy loolu dañuy seet est-ce que exil boobu moo tax am na ci boroom xam-xam yi ñu ne exil bi comme Hanafiya yi mooy dugal ko sax <laughs> yiñ naan ay exil yii ñépp mooy dañ koy dañ koy yóbbu ndungu siin nga xam ne dafay wéet li ñuy ut ci exil te mexeem yi du du dal ci ci peuple bi dinañ ko mën a canaliser loolu lañ ci jublu euh, moo tax loolu daal imaam bi mooy xool ci la nag par exemple bu dee comme li xanafiya yi wax rahmatullah alayhim loolu la mooy kon waaye ñu ñu làq ko jant bi <laughs> un an mais kantaa di ko exile muy génn foo xamante ne nii fa lay gën a libre ngir def lu bon bu dee ne trouvé wuñ lu lool kenn du ko fa yóbbu waaw kenn du ko fa yóbbu kenn du ko fa yóbbu parce que loolu maslaxa kooku doo topp loolu parce que sinon day nekk loo xam ne euh, saafara ju day indi gën a ndig jàngoro ci waajooju bu ko defee nag mu ubbi buntu wu gaa yi ñu gis ne waa ji dégg après nag surtout bu dee nag pays kuffaar yi rek ñooñu la ñuy yëkkati leen wane ci télé yi defal leen situation bu baax ñu naan gaay de tekki nañ ña ko gis ca réewum jullit ma léegi nag di mëbët def ni moom yàkkamti di njaaloo ñu leen di fëgg ay coup ba pare ne leen dem leen nag visa baa gi génn leen réew mi exilé nañ leen ñu exilé leen non non non gi daaw gi daal di law <laughs> déedéet <laughs> kon loolu la <laughs> léegi euh, mu des euh, moo tax waxu xanafiya yi rahmatullah alayhim day nekk lu dëgër le fekk que man ci <coughs> yi dem ci exil mooy ñu seetal ko foo xam ne daanaka ab prison lay doon wala ci réewum jullit yi foo xam ne fa koy fa koy def fo mu bañ a nekk tamit parce que naf yi bi tamit loolu la mooy ngir mu objectif bi bokk na ci ak mu mu mu tumuranke ci la mais tamit mu xalaat ci lim def ak tamit mu bañ koo defaat wala mu koy laal ñeneen voilà loolu yëpp bu dee nee ma loolu man naa nekk ci réew jullit mi kay loolu kay lu dëgër lay doon insha allah léegi nag mu des bu dee nag ki nga xam ne dafa nekk ci buumu sëy mooy ci mariage la nekk walla dafa masa marié mooy li ñu naan l'adultère kooku bu njëkk bi en général français fornication lañ koy wax mooy yooyu yépp a xaraam kooku nag moom penam mooy lan mooy dañ koy raj mooy ay xeer lañ koy dóor ba mu faatu waaw sauf que comme que hadith Seydina Ubaada biñ la doon wax sànk radiyallahu anhu hein yonent mi aleyhi foofu dane wa sayyibu bi sayyibi jildu mi awar raj kantaa ki nga xam ne ku masa sangewu la ku masa marié la bu dee ne moom la dañ koy dóor téeméeri yar ba pare daal di koy raj ma loolu nag dafa tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di ciy wuute mooy raj mu moom loolooy atteem te yonent mi aleyhi salaatu loolu la waxoon Unays bim naan ko fardu ilayhi ya ilayha ci ila imraati hada ya unais mooy xadiisu euh, euh, ki nga xamante ne nii euh, moom moo ñëwoon ne man dañu ma ne sama <coughs> fekk dafa amoon ab jaam boo xam ne dafa am fu mu doon kum ko luye woon mu koy liggéeyal non doomam doomam doomam voilà doomam moo doon moom moo newoon comme nekk booy fenn après mu joteeg xadis mu ngi ci saxiix yi mu joteeg ndaw si euh, soxnaay waa ji nag waaw léegi bi mu joteeg soxnaay waa ji euh, léegi euh, waa ji ne ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ak waa ji ko waa ji doom ji doon liggéeyal te doomu ko waa ji daal di jaaloog soxnaay waa ji mooy waa ji ki nga xam ne soxnaam la booy bi njaaloog moom bàyyi booy bi ànd ak moom ñu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu waa ji ñëw mer eh, yonent bon <coughs> yonent mi alayhi salaatu salaam di leen dégg lu ñuy wax après kenn ki ne waa ji nag ki nga xam ne dañoo jaaroo ki nga xam ne moom la doomam njaaloo moo gënoon a teey te moo gënoon dégg fiq mu ne bi waajalañ waxee ba pare mu ne mu ne yonent bi aleyhi salaam mu ne ko may ma ndax kii nii mu explique ko ni mu demee euh, mu ne ko man nag bi mu demee noonu damaa jël cent gàtt téeméeri gàtt ah laa jël jox waa ji ak benn jàmm ngir dédommager li sama doom def soxnaam waaw léegi bi ma ko defee nag ma nit ñi am ñu ma laaj ñu ne ma yow sa sa lool mu ne yow sa doom ji leen na ci am mooy lan àtte bi du li nga def de du téeméeri gàtt téeméeri yar lañ koy dóor wa taghribu am ak exil un an léegi ñu ñëw wax ko yonent ma lay saab-saab mu ne man loolu laa wax waa ji ma lay saab-saab nag ne leen waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom dinaa leen àtte seen diggante yéen ñaar ci téere bi yàlla bi mu ne ko kantaa sa téeméeri gàtt yi nga joxe ak sa jaam bi nga ko jox loolu dañ la koy delloo yow kantaa sa doom bi nga xam ne moo jaaloog soxnaay waa moom téeméeri yar lañ koy dóor exilé ko un an mu ne Unays waxdu yaa Unays ala imraati hada fa in i'tarafat farjumha mu ne ko yow Unays demal ci kër ci soxnaay waa ji bu dee reconnaître na gis nga bu dee reconnaître na ne moom moo njaaloo ko waa booy waa ji la <laughs> mooy doomu waa ji nga daal di koy rajmu mooy nga sànni ko ay xeer ba kera muy faatu léegi wax ji mooy liñ la doon wax sànk naan le fait nga ne mën a diwa njaaloo du doy mooy il faut mu reconnaître lan moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam xam nga kii moom mooy jëkkër ji ñëw na reconnaître que ne soxnaam dafa njaaloo doomi waa ji ba waa ji joxe na téeméeri gëléem téeméeri gàtt ak jaam hein mais lan moo tax xam nga teguwul ci kaw loolu ne kon léegi nañ leen ko nañ jàpp Unays demal directement ne ko fa inian tarafat voilà bu dee ne reconnaître na kene sii loolu la ba mu demee ndaw si reconnaître mu daal di koy raj ma looloo tax waroom xam-xam yi ñenn ñi dañ koy raj ma kesa la ñuy def comme ñoom imam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne lële moom dañ koo dañ koo folli mooy li ñëw ci hadith Seydina Ubaad ibn Saamit bi mooy dóor bi loolu dañ koo folli waaw te loolu mooy madhabu jumhurul ulama ci mooy madhabu imaam abu xanifa imaam malik imaam ash-shafi'i riwaaye la tamit buñ jëlee ci imaamu ahmad ibn hanbal kene loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kene kooku nag dañ koy xaañ ay xeer ba kera buy génn àddina ku masa sëy loolu nag wax nañ la ku masa sëy la mooy ku sëyoon en 2007 tas en 2008 njaaloo en 2040 2000 ba mu tasee ba 2008 ba 2040 sëyul mu njaaloo en 2040 kooku bu ñu ko jàppee dañ koy dóori xeer ci charia laa wax dañ koy dóori xeer ba mu faatu ndax kooku mas naa sëy loolu la mas naa sëy la du ne rek mu ngi ci buumu sëya voilà loolu la kon loolu mooy li nga xam ne mooy àttey yi nga xamante ne nii loolu la hein te loolu ab ab ab eh, ab kii la àtte la boo xam ne alxuraan ci boppam la amoon waaye après loolu dañ koo nasaxal comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab daal di woon wax ci xadiis bi nga xam ne euh, moom mu ngi ci saxiixayni bi Seydina Omar radiyallahu nekkee ci minbar bi di xutba di wax nit ñi ne ramay ragal nag ne leen buur yàlla dafa yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci dëgg yónniwaale ko alxuraan mu ne ko bokk na ci li mu leen yónni mooy ci discours bi mu defoon bokk na ci li nga xam ne moom la ko buur yàlla yónni woon aayatul rajmi quraanan aayatul rajmi mooy aaya boo xam ne da doon wax ñi nga xam ne ñoo njaaloo te nekk ay ay ay ñu masa sëy ñu rajm leen mu ne loolu alxuraan la bu ñu doon jàng après dañ koo nasaxal comme li naa Ubay ibn Ka'b wax radiyallahu anhu ci xadiis bu na ci musnadu Euh, kii euh, euh, musannafu imaam Abdurrazzaq ci sanad boo xam ne bu xasan la mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Seydina Ubay mu ne ci suuratul am na fa aaya boo xam ne ash-shaykhu wash-shaykhatu idhaa zanayaa farjumaahuma al-batta waaw ash-shaykhu mooy paa bi wash-shaykhatu ak jigéen bi li nga xam ne mag la mooy lii liñ ci jublu paa ku nekk màggetam mooy koo xam ne mas naa sëy as-sayyib ida zanaya bu ñu far farjuma huma farjumu huma na ngeen leen xaañe xeer albatta loo xam ne lii ngeen leen di def loolu dafa amoon ci après ñu nasaxal ko mooy nasxu qiraa la waaye àtte bi dafa des mooy nasaxal nañ ko ci njàng waaye àtte bi dafay nekk sun nasaxal ko kon loolu mooy li nga xam ne mooy àttee ki nga xamante ne nii eh, mooy ki nga xam ne mooy ki njaaloo nekk koo xam ne dafa mas a nekk ci ah, buumu sëy léegi nag insha allah kon nag ci kaw noonu lañu jeexale lii mooy gis nga niñ ko gàttale bu baax mooy lu bari lañ sute waaw parce que il faut faire comme ça sinon yëf yi dootuñu pare ah. moo tax affaire yi lii la léegi haddu zina en tout cas l'essentiel a ngoog l'essentiel a lay demee euh, xam naa nag ci jotaay bii di ñëw kon ñu gis